côté bi nga xam ne nee na alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna sadaqata laa taxillu lii wala li ahli bayti wa axada wabaratan ah min kaahile naaqate fa qaala wala maa yusaawi haadihi aw maa yazinu haadihi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ki mu doon ah doon taxaw naan in alaa inna sadaqata laa taxillu alaa li ahli bayti mim lu ndaw ndaw ba tollo karaw pepp karaw gu sew gii ma jële ci gëléem gi même lu toll nii wala loo xam ne boo ko doon peser mu tolloog lii dara ma ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ay wax lool xoolal ñun ni ñun ñun nii ñun en tant que sénégalais ni ñu jàppe affaire yi ak tamit ñi nga xam ne mooy daa daanaka euh, la majorité surtout ñu naan ay suufi ay suufi lañ mooy tariqa suufiya turuq suufiya yi mooy ñi ciy mbubboo léegi mooy sincèrement bari na ñoo xam waaw kay bu ñu nee mbubboo sax mooy ñoom ñépp ku képp ku ci mbubboo woo ndax la ngay mbubboo woo yow bu ndekete yow du sa affaire waaw mooy ñi nga xam ne dañ dañ ciy wootawu di def tout le temps le contraire ak njàngaleem yonent bi alayhi salaatu mooy dañuy mbubboo woo al iddia mooy di woote woo loo xamante ni du dëgg ci ñoom waaw wa kullu yadda'i waslan li way li li li li li li la lay laa waaw te kat Layla seedewu leen seedalu leen affaire boobu ku ci nekk mu ngi naan moom waaye Layla man rek la bëgg waaw fii mu ne Layla nga xamante ne nii man rek lay xalaat loolu ndekk ñoom ñoo ko waxal seen bopp ku nekk yi woote xob ba nag wala ak jegeeg Layla waxta Layla dara Layla jegewu leen de taxawu ci kenn ne kooku moom li muy wax reconnaître naa ko ay spéculation kese la ci air bi la waaw mooy di wootewu ay maqaamaat ay kii te loolu noonu buur yàlla mi nga xamante ne nii mooy xool ku ko neex mu tabb la lam lay def waxu leen ko de ñoom sax dañ ko dañoo yab dañoo yabaat parce que li buur yàlla ne ku bëgg lii jaaral fii ñoom dañ na duñu fa jaar te dinañu ko am loolu moom bu dul yabaate xaw ma leneen la doon xaw ma lu mu doon waaw mooy daanaka ñu bari ñoo xam ne dañ ciy bubboo seet leen niñ rek <coughs> ñoo la dàqa xotti ormay sharia dafa mel ni sax dafa bokk liy ware ne yow te un vrai soufi selon ñoom ah, mooy gaayoo yu mel noonu mooy il faut nga nekk koo xamante ni dangay ñeme mooy di jaay jaay bu dëgëru fit ci yoo xam ne sharia bi lii la teg nga def lu contraire xaw ma loolu day wane ne ñoom ku ku ku ku ku ku dul def loolu mooy ànd woo wala moom deme noonu mais man gars jaaxal nañ ko ah dañuy toog di wax ñu naan ay ñun moom affaire sharia ñun moom yooyu moom am bokkul ci suñuy mbir te kat nee nañu fii mu ñoom ñoo war a ramu nit ñi ëllëg nee nañu. dig nit ñi aljana dig seeni taalibi aljana te nee nañ affaire sharia ñoom loolu du seen mbir waaw lépp lu ñuy def sax loo xam ne lu ñuy digle la ci ci diine ji daanaka dañ koy def mais defuñu ko en tant que liy farata la ci ñun wala sax buñ koy def dangay gis ni ñii niñ koy def vraiment ñii dañuy ko quoi hatta bu ñuy julli sax buñ taxawee allahu akbar niñ koy defe rek. man sek man rek man man en tant que jaam walilahi masalul ala ku ma julli loon noonu fekk julli man la man maa nga moom nga julli la ma noonu ma la sawaay jëlaatal sa lii nga yóbbu soxla waaw te buur yàlla daf ñu fee indi li yabluwakum ah moo ne dañu fi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala dañoo indi ci kaw suuf bind dee ak dund ngir mu examiner ñu ana ci ñun moo gën a jëf mais ñi nga xam ne nee nañ ñooy modèle nee ñooy tarbiyewaate ñooy yaraate ñooy conduire nit ñi ñoo gën a yaree de ko ñoo gën a ñàkkub taalibe waaw xatta aadaab yi nga xam ne ñooy ñooy les préalables am nga ko am nga ko mooy ne dafa mel ni selon ñoom noonu la doxale nooy gën a jëm ci kaw nee nañ nooy gën a jege yàlla subhaanahu wa taala mooy ne yow di gën a ñeme di gën a di di di def lu la neex bu la neexee loo julli heure bu la neex ngay julli wala sax nga dem ba bàyyi julli parce que yéen dépassé ngeen julli wala iyaazu billah après wala ñenn ñi mooy jaamu yàlla goo jël c'est pareil waaw jaamu yàlla goo jël di def ay bàkkaar ku wax ñu naan boo mayul da al parce que moom mii moom mii fi mu àgg àggul fenn kooku dépassewul plafond bi ko tiim néeg bi mu toog plafond bi ko tiim sax kawe na ci moom ngir mu àgg fa dara laa wax àggul fenn àggul fenn laa wax te loolu loolu mooy ne imaginer rek imaginer yonent bi aleyhi salaatu salaam moo naan lii de daganuma dégg nga ci ñoom ñu naan la kenn ci ñooñu ku ku jàpp ne dara moom ko moom moom ñoom moom ñoom ñooy gën a kii mooy li charia doon tere hein selon seen idéologie looy gën dem wala ñu jay la ba ne la yaay sëriñ bi wala ñu ne xaw ma seexal nañ la walla yu mel noonu mooy ne yow léegi. carte blanche lañ la jox ci ci charia daal bu la neexee biis bu la neexee nuyoo bu la neexoo jaxaroo jigéen ñi bu la neexee takk ci jigéen ñi lu la neex amul amatul frontière quatre fan mo matna wa thulaatha wa rubaa loolu c'est pour les ibaadu ak gaa yi mel noonu yéen ñi nga xamante ne nii yéen ay toppatoo ay naan ay charia loolu pour yéen la mais ñun dépassé nañ foofu ñuy am ay soixante-dix soxna waaw nga fu ñu dem ñu ganale leen fa rek am nañ fa ay soxna jot foofu ak ak yi nga xam ne par at lañ koy def waaw waaw mooy mooy ne parce que mooy sëriñ bi waaw parce que mooy sëriñ bi daal moom man naa ëppal ñeenti jabar que moom mooy sëriñ bi day xool ci soxna yi yi nekk yi yi ne ay taalibeem lañ ku ko ci neex mu jël la sans rien sans ay seeni waajur yëpp mu may ko boppam te yonent bi alayhi salaatu salaam suñu boroom daf ko waxoon ci suuratul ahzaab ne wamra'atan mu'mina wala mu'mina wala in wahabat nafsaha lin nabi in araada an an yastankihaha xaalisatan laka min dunil mu'minin bokk na ci yi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne suñu boroom dagala noon kon nar ko yonent mi alei satu salaam dane wamra'atan mu'mina ak way ngëm yàlla joo xam ne ju jigéen la in wahabat nafsaha ñii mën nga leen a takk in bokk na ci ñi nga xam ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam man nga leen denc in wahabat jigéen goo xam ne way ngëm yàlla la ju jigéen ñëw in wahabat nafsaha lin bi mu ñëw may ne yonent bi alayhi salaam may naa la sama bopp may à condition yonent bi alayhi salaam d'accord waaw bu yonent bi alayhi salaam nammee denc ko mu ne borom bi xam nga lu ci kooku mën na ko mu ne xaalisatan laka xaalisatan laka min duunil mu'miniin lii nag c'est exclusivement réservé sa jagle la yow sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam amul keneen ku ko ci fekk amul ku la ku koo jàpp ne màgg nag nu l'islam bii ma sahaaba yi gën màgg sayyidina Siddiq am lool te moo ci gën màgg ñépp xeet wi ginnaaw yonent bi alayhi salaam moo fi ne moom ci boppam malo léegi nag yow jàppal keneen koo andi koo andi keneen koo xam ne man naa ñëw ngeen naan ndax diw fii la àgg ak ah, yéen c'est que yéen ci surface bi ngeen ne ak mooy yooyu yépp waxi jaaxaar suñu boroom dane xaalisatan lak lii de exclusivement réservé pour yow léegi lan ngay xalaat ñu naan la Serigne diw de ñu naan la soxnaam yi ñu ah, moom moom kay daanaka moom day jabaroo rek waaw moom daal ku ko ci ni ku ko ci kii rek ku mu ci bëgg nii rek désigné la ne moom moom kii euh, aywa sans rien xam nga ne loolu ñu dëkk njaaloo am ci doom doom yoo xam ne ñoom ci sharia waruñ ni koo donn te moo bokk mooy suite juste lu yonent bi alayhi salaam di wax fii al waladu lil walil aahiril xajar mooy moom sëriñ bi ci boppam ay xeer la waroon a am moom sëriñ bi def loolu ki ñu naan sëriñ noonu waaye doomam yi ñu leen di siyaara tekat duñu doomu yoon duñu doomu yoon parce que seen sëy bi jaarut yoon dafa ñëw rek jëloon na si noonu kenn mayu ko wala soxna si ñëw ne moom daa bëgg sëy ak sëñ bi sëñ bi ne ko kon de jël naa la ñu nekkal ko ci gaa yi gis ko mu mu toog ci wetam mag yewu toog ñu ne kii de mooy kiiwu sëñ bi léegi soxna sangoog nit ñi di ko raamal mu am ci doom yoo xam ne gaa yaa ngi koy siyaar mu war a nekk xalifa gaa baayam après nit ñi di ko siyaar jàpp ne fi la ñépp nekk alors que moom moom amul woon droit ci dara ci kii nii ci fi ne woon parce que al waladu lil firaash waaw ye doom ci loolu lay jóge mooy ci sëy te sëy amu fi sëy amu fi sëy amu fi mooy tuuxi duuna yooyu yëpp gaayam ciy dugg nit ñi nag comme dañu xam bariwut wala ñu xam ñu bari ñemewuñoo wax waaw ku mel noonu yaakaar nga ne ku yàlla may dara xam-xam te nga respecté wet vraiment xam-xam boobu xam li la buur yàlla may ku mel noonu dina la invité fenn wala nga xam ne fa lay ne manoo ko tere la muy def ak yooyu nga fay dem kooku dafa xaram nga dem fa yow en tant que bu dee xam nga ñi xamul nag parce que boo demee caution lay doon pour moom waaw. loolu day nekk loo xam ne da koy gina da ciy basé wu même boobu bu ko waxul mais ñeneen ñi nit ñiy xool dañ naan oustaz diwa nga fa woon taab xam-xamam kenn nattablewul bu doon ne sawaay kon li mu nekkee woon baaxut kononte kon doonu foo ñëw xam nga ne kooku si ñëw foofu te mënoo ko tere kooku moom ñëw foofu dafa xaram boobu nekkan ci tàntu sëriñ boobu ci gàmmu gu muy def wala cant invité ko ci moom bu fa demee dafa xaram ci moom waaw kooku moom ñeneen ñi mën naa bañ a xaram parce que ñoom àgguñu ñenn ñi xamuñu lu xew dañoo am na ñoo xam ne moom dañ jàpp ne ay ndeysaan affaire diine la dégg naa cant gi kii ah, ndeysaan rek ñu ñëw toog kooku kooku moom bokkul ak ki xamaa ki xam ñëw toog kooku bokkuñu mooy gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam moom moo doon wax lii daganu sëriñ si ñoo war a tàmmal seen taalibe yi naan leen ñun lii daganuñu lii nii ñuy wax ma ne lii de daganu ma waaw lii daganu moo tax waxi caaxaan yi ñu ngay dégg léeg-léeg ñu naan ay sëriñ diw day dugg ci baar bi jël jënd butéelu beer soppi ko yëngal naan buy naan mu nekk meew loolu waxi caaxaan la ñu jàpp ne fii mu ne xar baax xar baax la ñuy wax loolu bu xar baax xaruñ tus noo ko xaru dara mooy kooku kooku en plus ci wàllu fiqh kooku dañ koy boole ci safihi ah, parce que mooy ñi nga xam ne alxuraan danaan bu leen leen jox seen alal yi parce que ñépp xam ne ne sàngara moo gën a seer moo gën a cher meew waaw sàngara moo gën a cher meew a koo xam ne même buñ ne woon sax loolu doon buñ jàppoon ne am na dañ naan kooku après même bu loolu amee problème bi mooy beneen day day poser beneen problème mooy dañuy tuumaal am xelam ci est xel mi neex na waaw est-ce que moom sax alalam warati na koo gérer boppam bu dee kooku ku ku tollu foofu ay mbirum loolu lañ ciy laaj kooku nan nga koy dénk ay nit mu war leen a jiite ne da di yóbbu ci yàlla yóbbuwu leen fen ci boppam la leen jëme te boppam du dara waaw mooy ñépp xam nañ ne sàngara moo gën a cher meew soow nga jël imagine nga jël cinq euros jënd ko butéelu whisky ngir ngir lan soppi ko meew mi nga xam ne boo amee soixante-six soixante-quatorze centimes hein ci euro nga am ab ab ab brique de lait waaw bu seeree ba cher bo loolu mooy demi écrémé waaw bu dee yaw nag entier nga bëgg lu mu seer seer seer quatre-vingt-dix-neuf centimes boo ko joxee ab lu bari sax àggu ci am na yoo xam ne àggul ci quatre-vingt-dix-neuf centimes nga am entier lait entier loo xam ne matut un euro yow nga jël cinq euros dépensé ko ngir am loo xam ngir transformé ko loo xam ne matuloon un euro kooku xel mi neex na nga foog kooku kooku ku mel noonu ku ko joxum dëkk mu këpp ko ku ko jiiteloon dëkk mu këpp ko waaw parce du mën a jël ko loolu nag moo tax <laughs> kooku dañ ko war a xijir ci charia dañ naan kooku dañ koy xijir dañ koy utal tuteur même bu dee boroom sikkim la dañ koy utal tuteur boo xam ne mooy gérer ay mbiram kooku nag nan la mën a nekk sëriñ ku mel noonu nañu waxante dëgg rek mooy il faut ñu yeewu il faut ñu yeewu xam ne yenn yi ay naxaate la te sax yu bari gaa yi koy nettali di ko créer di ko créer ay nit ñoo xam ne ay sëriñ ñoo xam ne sax dañuy nekk ay sëriñ yu baax nga dégg gaa yi leen créer loolu dalay leer ne lii du dëgg lii moom demewul nii sëriñ bi ñuy wax masula def yi mais ñoom xam nga jàpp nañ ne bon yooyu ñoom comme que ngir lu gën a màggal mbiram lu ñu wax baax na mooy lu mu gën a pataawe rek gën baax alors que sëriñ bu mat sëriñ soxlawul ngeen koy ngeen koy naral mu ngi mel ni comme ñoom wax naan gaa yi naan non yonent mi aleyhi salaatu salaam man kadaba alayya fal yalijin naar waaw wala man kadaba ya fal yatabawwa maq'adahu fin naar képp koo xamante ne nii daf maa duural dafa maa naral na duggi safara léegi direct moom bu xaar dara moom parce que il faut moom moom dafay dem moom wala mu ne képp koo xam ne dafa maa naral hein fal yatabawwa na préparer na waajal maqadahu chaise ban bi nga xam ne moom lay installer wu toog ci finnaari ci biir safara da xam ne na fa dugg nga taxaw naan noo man man kadaba alayya la wax man laa ak laa akzibu alayhi walakin akzibu lahu dama koy man naraluma waral ko waaye damay naral pour moom looloo gën a tee sa xalaat booboo gën ñaaw kon dangaa bëgg a wax yonent bi alayhi salaatu salaam liñ fi indi doyul doyul pour convaincre nit ñi ba dañoo dafa soxla moom yonent bi alayhi salaatu salaam ñu koy waxal lu amut ngir nit ñi mën koo gëm looloo gën a tee looloo gën a bépp nag wàll yu boo xam ne bu taxaw la moom loolu da ko doon nekk yonent ma saab saab mooy soxlawul ñu koy waxal lu du dëgg ngir ay mbiram màgg déedéet kon gis nga il faut ñu tàmbal nit ñi ñi nga xam ne ñooy nekk ay sëriñ ay jàngalekat il faut ñuy tàmbal nit ñi que liñ naan ay xaraamul yii ñun ñépp a ci yema buntu sariya gis nga sariya bi nii amul dara loo xamante gis nga naan sàngara man man nii de man ak yow ak keneen gis nga li ñuy xaraame ci ñun noo même même degré la xaraame ci Seydina Abu Bakar noonu la xaraame ci Seydina Omar noonu la xaraame ci Seydina Ali ibn Abi Talib même amuñu ci sañ-sañ man mii bu ma am ñun ñépp ci yem dañu ko xaraamal ñooy biddiw yi ñun ñu ne ci suuf mais côté boobu ñoom ñoo fi yem képp waaw ñun ñépp a ñu exéco sàngara dafa xaraam amul ñu naan parce que ñoom dañoo kawe kon ñoom man nañ déedéet ku di jullit rek ak jullit boobu lu lu mu doyadi doyadi doyadi ak lu mu bari bari bari bàkkaar foofu moo ki kawe ci jullit ñi ñoo ci yem lii buur yàllaa ko xaraamal ñépp nga xam ne man ni ma amul sañ-sañ julli jot ba génn te julliwuma noonu la sëriñ bi anu sañ-sañ bu dee xam na këni moom amul droit waxtu wi traversé ba romb te jullu ñun ñépp ci yam taalibe bi ak sëriñ bi exéco ba nga xamee noonu nag moom bu dee deful li ko war yow na nga def li la war waaw dem ci jàng dem ci cant tàkkusaan biy weesu te kenn julliwu ko fi sëriñ bi toog yow demal nga julli ji bu fi toog naan ay sëriñ bi kii julli ji lu tax loolu mais daf laa moom wala lan buur yàlla nit mi ko farataal ci moom moo ko farataal ci yow moom nag deful li ko war yow defal li la war yàlla tere li yées nag mooy am ko ko fa fàttali ñu naan ah moom daa xamul rek li ñu nekk moo gën a moo gën a màgg julli wala ci julli façon julli la kullu hada qawlu kadib mooy bu dee ne waxtu wi kay weesu mais waxtu wi nar a génn ba jeex nga naan ay li ñu nekk déedéet bu dee waxtu muwassa voilà bu dee waxtu wi dafa yaatu ba léegi nga ñëw ba yow instant bii dans cinq minutes boo julliwul timis di dugg ah, nga toog naan ay li ñu nekk loo kooku waxul dëgg danga ko fay bàyyi. te boo jullee ba pare boo mënee sax julli biti tànk ba wala sax nga julli ci biir ndax nit ñi gis la ndax loolu façon woote la am na ñoo xam ne bu ñu gisee kenn julli dina tax ñoom ñu julli te boo paree sa tànk bu ko fa tegati te képp lépp lu mu wooteeti waajooju ak lu ñu ko màggal màggal màggal buñ ne woon mooy xut bu bi gën a mag ci jamono ji sax bu ko faale dara rek la la du wàññi du la wàññi ani bee bu daray wàññi moom mooy wàññeeku mais yow moom man da wàññeeku lu ñu ko jay jay jay dama ne xutbu rek mooy xam nga xutbu du def loolu mais dama laa bëgg wax lu ko ay ñoñam jay ak fu ñu ko teg bañ la yow bul def ni moom ah bul def ni moom te dara du la kooku tus la la manal ay dalay alak dalaa mën a alak kooku moom ñàkk julli mu ngi alak boppam moom moom sondeel la mu ngi lakk boppam sondeel boo xam ne li ma ci jaaxal niitalut kenn mu ngi lakk boppam du sondeel sax mooy loo xam ne moom day lakk ci biiram kenn manu cee jariñu lool la loolu la moom exactement loolu la moom xoolal mais moo tax booy seet xoolal yonent ma lay saab saab inna sadaqata laa taxillu lii zakat daganuma hein zakat dagano sëriñ bi amul droit alalu taalibe yi mu koy lekk nu mu leen neex takat ci biir discours bi am na yeneen yu ñuy gis ba léegi bu yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax ne daganut ci benn jullit muy lekk alalu mbokku jullitam lu dul ci tiib nafsa waaw di loolu mën na daganul nga koy lekk alalu sa mbokk jullit lu dul ci loo xam ne mooy daf daf ko neex mais mënoo ñëw rek di jël alalu jàmbur ñoom wallahi moo tax yii bu ñu ko jottali woon ak yi mel ni ñoom ballighu fal yuballigh ash-shahidu minkum al mooy lii ki fekke wax ji te waxoon nañ la mooy ki fekki ak ki wax ji agsi ci moom na ko jottali ñi nga xam ne seen wax wax ji ak duloon ci ñun ñoom mooy bari na yu ñuy wax naan ay waxtaani diine amul njariñ ñoo ko tudde diine mais du affaire diine parce que woote ci affaire diine di waxtaane koo xamante ni nii la ngay wax ci moom premièrement amul càll la dara dëgëru ci dara leeru la ci yow da nga koo gëm parce que da ngaa fekk nit ñi nettali laa même chose nga compiler ci ay waxtaan yu bari di ñu ci fotongale di wax rek ne looloo taxoon nga invité ñun gaa yi gaa yi foog ne fii mu ne wax nga lu rëy te waxoo fi dara waxoo diine mooy dañuy perte temps di wax yoo xamante ne ñun yi ñu war ñu war koo xam xamuñu ko jàngalewuñ ko waxuñu ko ñu nekk fii wax yoo xam ne maxaama sàngam amul njariñ dundoo ko yow defal lii lii mooy préalable ba pare nga door a seet leneen nga nekk fii waxtaane yoo xamante ne nii mooy imagination kese nga ci am yow yow saraab la ci yow ab mirage la bi qi'atin ya tax yaxsabuhu dham'anu ma'a waaw gis nga lool ñu lay ay ñu lay miroiteloo di la ko wax yow nga ngay plongé wu ci àddina boo foog ne yow yaa ngi ci yow fii mu ne ko àddina xamal ne saraabun bi la illusion la de ndox la moo xam ne boo xam ne bu naaj wi tàngee jër ngay dox ci tali bi yow kese xool fu sori mel dangaa gis ndox fële jàppal fa nga jàpp ne fa nga ko gis xoolal garab nga jege moom nga dem ba foofu ndax jege gis ndoxam di fekk yow yàq nga sa temps parce que li nga dox bay àgg foofu lu bari romb na waaw te nit ki daa war a xam ne kullu nafasi bépp bakkan bépp nokki bu muy nokki jaww xëratu nafisatun laa tanjari waaw dafa nekk loo xam ne lu lu gànjaw la loo xam ne mën na cee jënd lépp loo xam ne lu ñuy jaay mooy sa nokk yi fekk yaa ngi waaw ci nga sa nokk yii mën nga ci am gërëmu yàlla loo xam ne ame ci loo xam ne du jeex nokk yi day jeex mais nga ame ci loo xam ne moom bu jeex nga bàyyi ko fi nag di topp loo xamante ni boo demee ba foofu naxee mbaay la dañuy wax nit ñi dëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam lii mu wax bu dee moom moo ko waaw te tamit mu ne walaa li ahli bayti waaw sëriñ si ak jàngalekat yi il faut ñu xam ne seen waa kër yi ni nga xam ne taalibe yeeg ñooñu noonu lañ war a tënkoo ci sharia bi ñoo it noonu lañ ci war a tënkoo waaw noonu lañ ci war a tënkoo li nga xam ne loolu la taalibe yu jigéen ñi waru la meesoo soxnaay sëriñ bi it noonu la xaraame ci moom muy meesu waaw noonu la doomam yi xaraame muy meesu mais pas yéen moom taalibe yi déedéet kii ñun nag moom ñoom ñuy def lu neex déedéet déedéet waaw dagarul daganu leen bu dee nag mu ngi wax di def lim kem kàttanam waaye buur yàlla dogalagul lool ñu xam ne kii moom en tout moom loolu moom def na li ko war waaw bu dee soxnaay ay yonent aleyhimu salaatu wassalaam ha ah, wa daraba allahu mathalan lilladina kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kaanataa taxta abdayni min ibaadina saalihiin fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa min Allahi shay'an wa qiila udxulaa nnaara ma'a daaxiliin buur yàlla sadd na am misaal ñeel ñi nga xamante ne nii ñooy ñi weddi yàlla pour war leen ne bu leen jàpp ne weddi yàlla lilladina amanu voilà wa daraba allahu mathalan lilladina amanu imra'ata wa lilladina kafaru imra'ata nuh voilà ñu weddi yàlla pour wan leen ne wala gëm yàlla que nit mën naa sell waaye njabootam ak sellam kese du doy waaw selluk seen bàyyi kese du doy de ay diw diwéy maamam kese du doy képp koo xam ne comme ni ne xadiis bi nekk ci arba'ina nawawi yonent mi aleyhi salaatu salaam ne képp koo xamante ne say jëf yu baax jiitalu la ci gaaweloo yóbbu la ci jëf yu baax ci ci ci mbaax saw askan du la fa yóbbu waaw fii laa bokk kese ay Abu Lahab kan moo ko gën askan Abu Lahab mi nekk ci tabbat yadaa abi Lahab wa tab ana kan moo ko gën askan laa bëgg ngeen wax ma am rasulillah ibn Abdil Muttalib moom baayam Abu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ibn Abdil Muttalib ana nabiyyu laa kadhib kooku mooy bàyyi booy bàyyi Abu Lahab ki yonent ci ma lay saa doon wax naan ana man ibnu Abdul Muttalib maay doomu Abdul Muttalib ana nabiyyu laa kadhib maay yonent bi nga xam ne amul nar ci wax joon waaw mooy amul lii ma wax nii nii la de kooku noonu mu doon wax kooku mooy bàyyi Abu Lahab Abdul Muttalib waaw mooy bàyyi texu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te suñu boroom nee na tabbat yadaa abii lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa xel séef naa dugg naaran safar zaata lahab booy nag kooku kenn da koo gënoon askan kenn da koo gënoon askan waaye wamra imra'atu Luut ah imra'atu Nuux kii Nuux wa imra'atu Lut ah buur yàlla sadd misaal ngir weddi yàlla imra'ata Nuuhin wa imra'ata Lut soxnaa yonent yàlla Nuuh min ulil azm bokk waa ulul azm min ar-rusuli alayhim salaatu wassalaam moom Seydina Nuuh wa imra'ata Lut ak soxnaay Seydina Lut mu ne ñoom ñaar ñi kaanataa tahta abdayni min ibadina saalihiin dañu ne woon ci suñu ron suñu ñaari jaam yoo xam ne yu baax a baax muy ñaari yonent yi alayhim alayhim asalaatu wassalaam waaye fa xaanataahumaa ñu daal leen woon mooy tromper leen ci lal déedéet mooy pas-pas bi ñu yoroon l'islam gi ñu fi indiwoon diine gi ñu doon woote makaarimul axlaaq génn nit ñi ci bàkkaar yu salte bàkkaar géeji bàkkaar yu tilim yi te salte di leen yóbbu ci géeju leer ak géeju makaarimul axlaaq ak géeju jaamu yu borom bi ñoom ñoo doon jaar ci suuf bu ñu waxee fii ñoom ñu jaar fa yàq bu ñu wootee ñoom ñëw fa yàq te loolu moo gën a garaaw xam nga nit ñi boobaa dañ naan ah moo dëkk ak moom waaw mooy soxnaam moo ko gën a xam ñoom ñoo dëkk kon bu ne waxul dëgg walla yii muy wax naan ay daa am ko yàllaa koy wax du dëgg de benn yàlla waxu ko waaw kii yàlla yónniwu ko de day halluciné rek bu guddee di daani yësi fii di kii nii naan ay yàlla dara ay jinnee ko jàpp gaa yi ndax dañ naan ñu dëkk loo tax loolu moo gën a waaw kaanataa tahta abdayn min ibadina salihin gis nga soxnaay yonent yàlla Luut moom alayhi salaatu moom moo doon woo góor jigéen ñi ba mu amee malaaka yi ba ñëwee moom mu gis leen mu gaaw jaar ca gannaaw ca buntu sarale la daal gaaw dem wooyu waa dëkk ba ay sama jëkkër am na am am am am na ay góor yu ko seetsi ngir ñu ñëw def seen mbirum caay-caay ci wàllum góor jigéen fa xaanataahuma ñu wor leen falam yughniya anhuma min allahi shay'a gis nga yonent yàlla Nuux alayhi salaam la muy màgg fa borom ba yonent yàlla Luut la muy màgg ca borom ba ah jariñu ñoom ñaar jariñu seen ñaari soxna yi ca buur yàlla dara en plus xam nga lu buur yàlla waqiila mu ne leen ñu ne leen udxulan naar yéen ñaar ñiy dugg leen safara maa daaxiliina ànd ak ña fay dugg walla iyaazu billaah waaw moo taxit laa taxillu lii wala li ahli bayti waaw moo tax boo ko sayyidina al-Hasan Ali ibn Abi Taalib ba ko yonent bi alayhi salaatu salaam gisee muy laal tàndarma ja nga xam ne ci zakaat dana ko kix kix bàyyi fa inna sadaqata laa taxillu lii ne ko xanaa xamoon ne lii daganuñu daganuñu te daganul suñu waa daganul sama waa kër te gone bu ndaw la woon waaw neewul la gone la xamul nañ ko bàyyi mu kii déedéet romb ma ci merde ne lii bu ma ragalul woon ma lay saar-saam këne ci zakat ji la bokk kononte kon doon naa ko jël waaye comme que laa taxee lu lii daganu te comme que wóorul mooy al ihtiyaat naa ko xaw ma fu mu nekk loolu yi dañ ci xam ne ne yonent ma lay xamut lu dul li ko buur yàlla xamal xamut lu dul li ko buur yàlla xamal ak lim ko xam loo waaw nee na bu ma xamoon lii de bu ma xamul woon ne bu ma wóorul woon këne ci zakat ji la tàndarma bi wala lool kononte kon dinaa ko jël loolu dañuy wan ne kon moom xamul lépp waaw ñun amanna billah wa amanna bi rasulih sallallahu alayhi wa sallam waaye du ñu jël mukk di ko teg palaasu borom bi te loolu tere woon nañu ko la tatruni kama comme ni ko euh, euh, euh, nasaaraa yi def di tag tagal di wax di di di di di yëkkati di wax yoo xam ne du loolu ba yóbbu ko àqu ne ne léegi nag teg ko yàlla wa qaalu wal iyaadu billah ñu ne sayyidina Isa ñu ne sayyidina Isa doomu yàlla la alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah laqad iftaraa laqad iftaraw buhtaanan wa isman mubiina waaw duuru metti lañ fa teg kon nag gis nga affaire yii la bu kenn jàpp ne nit àgg na fenn ba yàlla yi tere moom mu dagan ci moom amul ku la ko wax xamal ne waxul dëgg waaw lii xaraam ñépp ci yam ñépp ci yam yow sa sëriñ sa sëriñu sëriñ sa lépp ci yem moo gën a màgg ci nit ñi ñoo raw ci nit ñi ay saxaaba la ay awliya la ñoo yooyu yépp ci yem amul kenn koo xamante ne nii yi yàllay xaraamal moom am na ci sañ-sañ di ko def waaw te kat mooy ñi xam buur yàlla dëgg nitu yàlla dëgg boroom xam-xam dëgg nu muy gën xam buur yàlla di gën tiit ci ay mbiram di gën a vigilant di gën a redoubler effort ci yi nga xamante ne di sori yi yàlla tere waaw parce que day xam ne jege xam moom bu bu xoolee naan bàkkaar bii moom bii mu ndaw la am noonu danaan gis nga ki ma ko séqal la buur yàlla mi ma ko tere ak sañ-sañ bi mu am man-man kattan bi mu am bés bu ma tay tay loo ma xam ne lii la tere ma def mooy ca tarfatal ayni man na ma dégaale waaw ñoom loolu lañuy xam nañu loolu te xam nañ gëddu borom bi subhaanahu wa ta'aala xam nañ ni buur yàlla lañ mais kooku ñooñu xam yàlla mais ay gars yi nga xam ne jàpp nañ ah, bu ñu waxee benn mbir ne ne suba lii loolu am rek ñu foog ne fii mu ne ñoom. xat balawul madaa sawaay àgg nañu te àgguñu waaw nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin suñu boroom nee na gis nga caaxaankat yi ñi mel noonu ñépp sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun dama leen di jay comme ndax Firawna rek daanaka nu mu gënoon di xëy affaire di gën baax mu jàpp ne loolu bokk na liy wane ne moo nekk ci dëgg Seydina Muusa ak Seydina Haarun ibn Imran alayhim asalaatu wasalaam newuñ ci tus waaw ndekete yooyu yëpp jayut yàlla la te jayut yàlla ak mayut yàlla dañoo niroo waaw man nga leen a bañ a xàmmee waaye xaaral ba ci kanam nga xool lan moo ci nekkoon ak jay ak lan moo ci nekkoon ak may loolu moo tax ku teg sa ngëm yàlla ci ay ay ay ay ay xar baax kese man daal bu xar baax amee ma amul du kooku parce yi muy bëgg man na koo def loo taalibee bi naaw ci yeer bi seytaane man na koo def looy taalibee ma seytaane ci boppam day naaw loo xam nga ko waaw mooy lépp loo xam ne lu miracle nii nii nii seytaane mën na koo def loo taalibee bi def ko sa kanam waaw ni ko buxaabakat yeeg seen gaay di def est-ce ñu kon nit ñi xam yàlla ñoo ñi nga xam ne ñoo ko ñoo ko ragal dëgg-dëgg innamaa yaxsha allaha min ibaadihi allah innamaa dëgg-dëgg li am ba des lii kese fi ne leneen new yaxsha allah ñi nga xam ne ñoo ragal dëgg-dëgg ragal buur yàlla mooy al-ulamaa ñooy boroom xam-xam yi boroom xam-xam yu sell yi dëgg-dëgg ñoo ñoo ragal yàlla dëgg-dëgg parce que xam nañu lu mu kii te moo yonent bi alei salaatu salaam loolu la jàngal fii laa taxillu lii inna sadaqata laa taxillu lii ak loolu lu mu ndaw ndaw ndaw même bu dee pepp karaw gii lay toll wala lu mel nii loolu dagam lii la de sama gaa yi lii la de lii de mooy waxu yonent bi alei salaatu salaam Allahu akbar tahajjatul wadaa la ko wax